أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة wallaahu xayru raaziqiin sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ñi ngi woon ba tey ci kitaabul jumaa bool jaama sahih wal imam amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi wa ridwanul bari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabul istisqaa'i fil xutbati yawmal jumaa bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu baaw naan ci xutba bi bisub ajjuma gisoon nañ ci xadiis sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ci kaw kaw bi nga xamante ne moo waxoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaan ngir mu taw ngir ne beekoor gi am na te nit ñaa alal jaa ngi alku te nit ñaa ngi nit ñaa ngi njaboot gaa ngi gaa ngi xiif li nga xamante ne moom moo ci aju woon loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati ñaari loxoom yi ak li nga xamante ne moom moo ci tegu ci euh, hadis boobu gisoon nañu baabul insaat yawmal jumu'ati wal imaamu yaxtub wa iza qaala li saahibihi ansit faqad lagha gisoon nañ buntu bi nga xam ne mooy wax ci noppi gi ñu war a noppi bisub ajjuma fekk imaam bi di xutba te nit ki bu fekkente ne dafa wax euh, mbokkam ne ko noppil moom ci boppam maanaam euh, fona ci euh, bisub ajjuma bi loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci li nga xam ne moom mooy nekkoon euh, ki bu bu Seydina euh, Mu'allaq bu Seydina Salman al-Farisi bi radiyallahu anhu te mu nekkoon xadis boo xamante ne gisoon nañu ko ne ci bi sallallahu alayhi wa sallam wax naan ki nga xamante ne dafa ñu àjjuma waaye yunsitu idha takallama al imam mu boole ci loolu ci ngëneel ci mbir yi nga xamante ne ñooy tax ñu jéggal ko mu ne mooy mu noppi su fekkente ne imaam bi day day day wax gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne dafa wax Yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ne iza qulta li saahibika yawmal jumu'ati ansit wal imaamu yaxtubu faqad laghawta bu fekken ne danga wax sa mbokk mi maanaam mooy ki nga àndal ki nga dendal maanaam ne ko yow bisu àjjuma fekk maanaam nga ni ko noppil fekk imaam baa ngi xutba dëgg-dëgg nag foofa maanaam boo sooree nga na na wala boog coow nga te loolu képp ku ko def rek amuloo ajjuma maanaam mooy amuloo pay gu mag ci bisub ajjuma gi gisoon nañ ci baabu saa'atu allati fi yawmil jumaa bis maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy waxtu yi nga xam ne moom moo nekk ci bisub ajjuma mooy waxtu woowu nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wër maanaam ngir ngëneel gu mag nga xamante ne moom la ci yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne loo ci ñaan yàlla jox la ko te waxtu woowu gisoon ni ci li li moom mooy ci diggante tisba ci diggante euh, takkusaan la ak euh, ak timis bi maanaam te li nga xamante ne dëgg-dëgg waxtu woowu ci la ne mooy diggante takkusaan bi jamonoy waxtu takkusaan bi fi muy jeexe ak waxtu timis bi fi muy duggee maanaam diggante boobu la maanaam bu fekkente ne euh, mooy jamono ji nga xam ne ci lañ war a tëj xadara jumaa bi maanaam jamono jooju nga xam ne ci lañ ko war a tëj jamono jooju maanaam waxtu woowo woowee la walillahi alhamdu wal minna te lool sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu ba mu ko laajee Seydina euh, Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu ba mu wax ko ne ko waxtu woowu la ba mu laaj ko li lan moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa waxu julli gi naan mu fekk la ngay julli mu ne xanaa xamoo ni moom sa boppam sallallahu alayhi wa sallam moo ne ku tax kuy xaar julli yow yaa ngi ci biir julli te bu fekkente ne da ngaa nekkoon ci jamono jooju di ñaan wala boog ngay ngay ngay xaar waxtu julli bi jot wala boog ngay nekk di tudd borom bi subhaanahu wa taala yaa ngi ci biir julli looloo tax mu tuddee ko julli te julli maanaam ñaan baatu ñaan ci julli ci boppam salaatu maanaam li muy tekki ci luga moom mooy ad-du'a loolu gisoon nañ ko ne loolu mooy ñaan moom mooy loolu moom mooy ñaan loolu moom moo tax li nga xamante ne tamit gisoon nañu ko ci buntu boobu moo tax sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu ginnaaw gi muy ubbee ci waxtu woowu maanaam buñ ko laajee waxtu woowu ban waxtu la waxtu woowu wax radiyallahu ta'ala anhu te loolu mooy li gën a wér li nga xamante ne rat na ci waxtu woowu ak euh, maanaam jamono jooju noonu maanaam ci bi ak ngëneel gi nga xamante ne moom moo ci aju ci bisub ajjuma léegi ñu daal di gis baabul iza nafara an-naasu an al imami fii salaatil jumu'ati fa salaatul imami wa man baqiya jaa'iza baabul bunte ngi nii mooy ne iza nafara su dawee su demee an-naasu nit ñi an al imami wëllif bi wa sala fii salaatil jumaati ci jullig ajjuma fa salaatul imaami jullig imaam bi wa man baqiya ak ñi def ñëpp jaa'izatan dana wér maanaam lool nag muy indi fii masala boo xamante ne moom mooy ne tey masalan tey bu fekkente ne nit ñi dañoo ñëw taxaw ñuy julli waaye ñu dem ba tey digg julli am lu xew nit ña dem maanaam fekk imaam bi mi ngi doon xutba wala boog ñu ngi ci biir julli gi nit ña dem mu am nag ñu def maanaam bu boobaa lan mooy nekkee àtte bi ndax julli gi dina baax waaw wala déet ngir ne lii masala la boo xamante ne dafa aju ci beneen masala moom mooy ñaata nit ñooy doy pour julli juma wér loolu moom moo tax maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim gëm niñ ko gisewoon dañ cee wuute ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u xanaabi xanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom wutaluñ ko ab wutaluñ ko lim ñoom ci ñaar ya wax la ñuy wax maanaam mooy ñetti nit maanaam imam bi ak yeneen ñaari nit am na tamit imam bi ak benn nit kese te loolu mooy comme wax ñu al-Qadi Abu Yusuf rahmatullahi alayhi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha zahiri yi rahmatullahi alayhim ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, loolu moom mooy wax ju maanaam wax ju njëkk gi ñaareelu wax ci moom mooy wax ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom insha allahu taala dinañ gis fi nga xam ne moom la ñu tegtaloo ci sunu hadith bi nga xam ne moom la ñu war a gis insha allah ñoom dañoo jàpp ne fukki nit ak ñaar ñooy doy loolu moom mooy euh, euh, euh, loolu moom mooy doy beneen bi nga xamante ne moom mooy ñetteelu wax ji moom mooy waxu Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ñeent fukki nit moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy doy ngir ne ñooñu ñoo mën a mat mbooloo mu bari bu tax ñuy wax te loolu moom mooy li nga xamante ne moom ci la ñuy mën a waxee ni kat lii àjjuma war nañ koo mën a taxawal léegi nag bu fekkente ne mbooloo moomu ñoom dañoo jàpp ne su fekkente ne euh, maanaam ñëpp ñëpp danoo war nekk ñoo xamante ne euh, danoo war a matal ay charte maanaam loo juma war leen maanaam masalan tey bu fekkente ne kenn koo xamante ne dafa tukki wala kenn koo xamante ne jigéen la wala koo xamante ne xale la ñooñu nga xam ne juma waru leen ñooñu dañoo bokk ci ñeent fukki nit ñi bu boobaa jumaa ji du war maanaam fokk ñoom ñu yokku te bu boobaa ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñooñu mën nañoo jiite maanaam eh, ki nga xamante ne moom mooy xale bi moom dana mën a jiite masalan wala boog kii tukki moom dana mën a jiite jumaa ji waaye loolu mooy su dee moom duñ ko génne ci nombre ci quarante yi maanaam bu dee quarante yi ak kenn muy moom bu boobaa moom dana mën a jiite waaye su fekkente ne moom moo war a mottali quarante yi mu du mën a jiite loolu moom mooy waxu Shafi'i rahmatullahi alayhim amma ci yeneen mazahib bi comme niñ ko xamee woon gisoon nañ ko ci kitaabul im euh, ci kitaabul azan ne ki nga xamante ne moom mooy musaafir bi ak ki nga xam ne moom mooy ki tukki euh, ki nga xamante ne moom mooy xale bi ñooñu duñ mën a jiite jumaa amma nag musaafir bi mën laa jiite yeneen waxtu yi waaye xale bi mënta jiite yeneen benn waxtu loolu ci mazhab ci li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye Shafi'i rahmatullahi alayhim loolu mooy li nga xam ne moom la ñu dëgëral mooy ne xale bi mën naa jiite ak ñi nga xamante ne julli maanaam maanaam julli jii war wàcc na leen ñooñu dañu mën a jiite ba tey maanaam ñi nga xamante ne julli waru leen mën nañoo jiite ba mu def jigéen ñi naam ngir ne jigéen ñi mënuñoo nekk imam comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee wa wallahu a'lam léegi mu def kon masala bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari di wax fii rahimahullahu ta'ala te moom mooy su fekkente ne nag ñooñu dañoo génn moom muy dëgëral ne ñooñu dinañu mat waaye euh, nit ñi ñaata ñooy day comme niñ ko gisee wax nañ ne maanaam indi nañ ci ñetti wax yi wala ñeent waaye nag li nga xamante ne moom mooy li ci boroom xam-xam yépp wax bu ñu leen boolee fukki wax la ak ñeent yoo xamante ne boroom xam-xam ne rahmatullah alayhim wuute nañu lool ci masala boobu waaye nag yii ñooy yi nga xam ne ñooy yi gën a siiw te ñu comme ni ñuy faral di defe dañuy di gën di yam ci li nga xam ne moom mooy yi mazahibul arba'a yi di wax rahmatullah alal alal jami' ne ah, ah, léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala di wax ne di leeral ne su fekkente ne imam bi dafa maanaam nit ñi dem nañ ba mu def ñii bu boobaa euh, ñi maanaam mazahib yi ñeneen ñi ci def dañoo jàpp ne bu ñëpp demee ba mu def lu gën a néew lii julli gi du baax waaye nag moom imam al-Bukhari day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu xanafiye yi rahmatullahi alayhim ci ne maanaam faaw nit ki moom kese mënta nekk imam mënta nekk mënta julli jumaa waaye bu ànd ak keneen rek mën na daal di julli jumaa loolu mooy su fekkente ne yeneen charte yi nga xam ne moo tax ñuy julli jumaa am na comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ñuy gis charte ya wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilayhi haddathana Mu'aawiya ibn Amr te mooy Abu Amr Mu'aawiya ibn Amr ibn al-Muhallab al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala nga xamante ne moom cosaanam waa Kuufa la waaye waa Baghdad la mi ngi génn àdduna deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta waaye imaam al-Bukhari rek moo solo ci moom mu nekk sëriñam waaye ñeneen ñi ci def ñëpp solo nañ ci solo nañ ay solo nañ ko ay xadiis kon euh, imaam al-Bukhari sax solo na xadiis bi ñu njëkk gis ci moom gisoon nañ ko ci kitaabul azan fii mooy ñaareelu yoon ñu koy gis imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dina solo ci moom fukki xadiis ak juróom-ñaar. maanaam bii moom mooy ñaareelu yoon biñ koy gis ci Sahih imam al-Bukhari njëkkoon lañ ko gis ci hadith 719 euh, bi mooy fi yenente bi di wax ne sallallahu alayhi wasallam mooy bi mu rangalee nit ñi ne leen faaw da ngeen di matal seen sàpp yi wala yàlla féewale seen xol yi loolu euh, moom moom moo ko solo woon waaye foofu sëriñu sëriñu imam al-Bukhari yi la ci woon waaye imam al-Bukhari sol maanaam si waaye nag moom sëriñu imam al-Bukhari la imam al-Bukhari day solo ci moom di solo ci ku solo ci moom itam rahmatullahi alal jamii mu ne qaala haddathana Zaida te moom mooy al imaam Abu Salt Zaida ibn Qudaamah as-Saqafi di imaam waa Kuufa tamit rahimahullahu ta'ala génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne eh, an Husayn te moom mooy Abul Hudayl Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami moom it di waa Kuufa maanaam gis ne kon xadis bi maanaam muy wërwërloo ci waa Kuufa rahmatullahi moom eh, mi ngi gëne adduna ci quarante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamono Seydina eh, Muawiya radiyallahu eh, mu nekk koo xamante ne Euh, maanaam ay xadisam tamit maanaam mi ngi ci kutubu sitta mu génn àdduna cent treize trente-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Salim ibn Abil Ja'd te moom mooy Asma Abu Asma Salim ibn euh, Rafi' te Rafi' boobu moom la ñuy wax Abu Abu Abu Ja'd rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent wa alihi wa sallam muy euh, moom it waa Kuufa comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee euh, mu ne euh, annahu qaala haddathana Jaabir ibn Abdullah te moom mooy Seydina Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansaari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam gane adduna fukki at ak juróom benn laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna juróom-ñaar fukki at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp lu ñu solo euh, ci xadis mille cinq cent quarante xadis moom mooy musnadam imam al-Bukhari ak moom Muslim dëppoo ci cinquante-huit xadis imam al-Bukhari wéetoo ci ñaar fukki xadis ak juróom benn imam Muslim wéetoo ci téeméer xadis ñaar fukki ak juróom benn moom mu ne naw qaala mu ne ma diggante bi nga xam ne nahnu ñun nusalli ñu ngi julli ma annabi yi ànd ak yenante bi sallallahu alayhi wa sallam is rek aqbalat mu daa di dëgmal mu daa di dëgmal ayron ak ak njëgg maanaam mooy caravane maanaam ak njëgg goo xamante ne dañuy ñëw euh, daa di euh, daa di dëgmal ci madinatul munawwara waaye yegg si ak taaman ak ay ñam maanaam mooy ravitaillement bu bëree bëree bëri mooy caravane bi ñëw indi ñu ne karawaan bi ñu ngi ñu ngi koy jaay léegi nag loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax nañu euh, maanaam wuti nañ ci kan moo ko moomoon jëgg googee ñi nga xamante ne euh, dañuy wax ne am na ci yenn riwaayaat yi dañuy wax ne ki nga xamante ne moom moo ko moonoon moom mooy Seydina Dihyak ibn Khalifat al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu ñi ci def ne de Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu moo ko moomoon waaye li nga xamante ne moom la yenn ci borom xam-xam yi boole wax jooju rahmatullahi alayhim mooy ne dañ naan Seydina Jaheet ibn Xalifat al-Kalbi moom moo ko indi waaye Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom moom alal ji maanaam loolu muy benn wax beneen wax ji moom mooy ne mën naa nekk ni ñoom ñaar ñoo ko ñoo bokk maanaam bu boobaa ñu mën koo askanale képp kenn ci ñoom ñaar loolu kon. Euh, Euh, mu ne te lii day tegtale ne kon julli ajjuma maanaam ajjuma tukki ajuma walla boog euh, di di di di di jaay ak jënd bisub ajuma loolu du lu ñu tere ba mu des bu waxtu wi jotee. dégg nga mu ne nag fal tafatu ñoom ñëpp ñu daal di ne jamono jooju fekk ñu ngi julli maanaam li mu fekk moom mooy ne lii li mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di doon xutba fal tafatu ñoom ñëpp ñu daal di dellu wëlbatiku ilayha jëm ca mbir ma maanaam xattaa mbéte maa baqiya àndul ak ma annabi ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam illaa ludul isna ashara fukk ak ñaar rajulan ci ay ay góor maanaam mu am ay mbir yoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk bu njëkk bi moom mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum ana naka la lu mel nii mën a dale maanaam mooy euh, te borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di leen di taggee ni rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqaamis salaati wa iitaa'iz zakaati yaxaafuuna yawman tataqallabu fiihi al-quluubu wal absaar ay góor lañ ñoo xamante ne ñoom amul lenn lu leen di mën a euh, distraire maanaam lu yóbbu seen xel loo xam du njaay ak du njaxantu du njënd maanaam du njaay tijaartu wala bayoon an zikrillah maanaam dara du leen du tax du duñu tudd duñu fàttaliku yàlla di ko tudd wa iqaamis salaat ak di taxawal julli ti taxawal julli googu bi ci ëpp doole julli googu mooy julli ajjuma mu ne wa itaa'iz zakaat ak joxe azaka lu tax yaxaafuuna dañoo ragal yawman bis bi nga xam ne tataqallabu dana jàllar bi ko fii ci bis boobu alquluubu xol yi wal absaar ak ak ak gët yi ak gis-gis yi maanaam loolu nag bu boobaa nan lañ mën a déggee lii ànd ak lële boobaa li nga xamante ne amaan na mooy li ci gën jub mooy dañuy wax ne lii daf leen a daloon ci njaal beenu euh, bii nga xam ne mooy jullit ajjuma bi ngir ne euh, bii ni wax nañ sax ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan julli comme ni it nga xam ne dañuy day julli ñaari rakkaay jumaa yi ba pare doog julli doog a xutba ñaari xutba yi comme niñ koy defee ci Tabaski ak Korité waaye ba mbir mi xewee ci lañ wëlba ci mbir mi maanaam léegi muy njëkk a xutba di doog a julli li nga xamante ne moom mooy eh, ñaari yi waaye loolu al imam al Qadi Iyad rahimahullahu taala daf koo bañ maanaam dañu loolu déedéet yenen bi sallallahu alayhi wasallam mësta musuñu soloo fu ci lu wér ne julli na ñaari rakka yoo xamante ne Euh, loolu am am na ci maanaam mu musul julli jumaa joo xamante ne day njëkk julli ñaari rakkaay jul jumaa ji dooga def xutba bi waaye rek li nga xamante ne amaan na mooy li wér mooy ne loolu amoon na ngir ne xattaa ci xadis bi dinañ ko ci mën a déggee ci ne daf ni woon fekk dañu julli jumaa maanaam rek du woote loolu moom mooy wane ne kon ñoom ñi ngi doon julli et bi nga xamante ne mooy parce que dafa ne baynama nahnu li ñi ngi doon julli ma annabi ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lawaaye bi ñii ñëwee maanaam bi nga xamante ne woote nañ ba gaa yi biñ jullee ba pare rek yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xutba ñoom fekk ñoom ñu dem maanaam loolu mooy wane ne kon ne mbir mi amaan na amee na noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko ñu bari ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi waxe mu ne waaye nag beneen bi ci des moom mooy li moom mooy fukk ak ñaar nit rek rek kenn ki moom mooy Seydina Jaabir moom ci boppam radiyallahu anhu am na ci ay riwaayaat yu wuute yoo xamante ne mënees na cee xam ñenn ñi moom mooy ku mel ne ah, Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala ku mel ne xulafaa ur-raashidun yi ñoom tamit fekke woon nañ ko Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Usman ak Seydina Ali ak ñi nga xamante ne moom mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud ak Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhuma ak ku mel ne Salim banu mawla bani Huzafa moom tamit fekke woon na ko radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam léegi mu ne mu daal di wàcc nag fa nazarat mu daal di wàcc hadhihi aaya bi aaya maanaam fii tamit mu am beneen masala mooy fukk ak ñaar ñi maanaam ñi nga xam ne ñooy maaliki rahmatullah dañ ciy sukkandikoo ne kon fukk ak ñaar lañ war a mat ngir ne keroog fukk ak ñaar lañ matoon waaye lii dañ naan leen qadiyatu ayn la maanaam ne lii nag mooy qadiyatu ayn mooy loo xamante ne cas particulier rek la loo xamante ne kelewul ne généralité la la lay làmboo mooy ne keroog mënoon nañu dem ba mu def fukk ak ñett mënoon nañ dem ba mu def fukk mënoon nañ dem ba mu def ñett et cetera maanaam loolu du tax ñu mën a jël mbir moom rek tëral ko àtte ci ñépp loolu moom moo tax euh, wax ji nga xam ne mooy ji gën a wér mooy wax ji nga xam ne moom la Hanafi yi di wax foofu rahmatullahi alayhim te li nga xamante ne moom la euh, wax ni kon fukk ak ñaar ñi ñoom ñoo ci def te yeneen yenent bi ñoom bokk na ci li gën a dëgërale mooy li yenent bi ne sallallahu alayhi wasallam boo leen demoon ay bu dul woon ñii des kon de boo moytu sax yàlla dana wàccee taw sabara ci seen kaw maanaam loolu euh, sahaaba yi radiyallahu anhum pour dellu ci wax nu mu nu mu leen mën a dale mooy ne loolu dafa fekk ne jamono jooju euh, bora maanaam ñoom gisaguñu woon ne xutba bi dafa war maanaam xutba googu dafa nekk loo xamante ne lu war la ci ginnaaw gi ci la aaya bi wàcc ngir leeralal leen ne leen xutba gi dafa war moo tax te it ginnaaw gi tamit loolu la leen borom subhaanahu wa ta'ala taggee ci aaya bi nekk ci sooratu Nuur ngir ne loolu dafa mujj nekk loo xam ne seen jikko la mu mujje sax ci seen xol ñu nekk ñoo xamante ne amul dara lu leen di wëlbati wëlif tudd yàlla ak fàttaliku ko moom borom subhaanahu wa taala ak julli gi moo tax ñoom du julli gi moo tax ñoom julli nañ waaye li ñu fekkewul woon mooy xutba ji loolu moo tax kon du benn moo tax mu ne nag fa nazarat mu wàcc haazihil aaya bi la aaya wa idhaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infaddu ilayhaa wa tarakuuka qaa'iman wa iza ra'aw suñu gisee tijaaratan am yaxantu aw wala boog lahwan ak mbóosóor in faddu ñu daal di dem ñoom ñëpp ilayha jëm ci loola wa taraku ko ñu bàyyi la yow nag qa'iman nga taxaw di xutba maanaam loolu moom mooy eh, aaya bi loolu moom moo tax mu wàcc borom bi subhaanahu wa ta'ala tekki ne qul waxal ne maa indallahi la ne fa yàlla xayrun moo gën minal lahwi ci mbóosóor yi wa minat mooy caaxaan yi wa minat tija te loolu dañu wax tamit ne li nga xamante ne moo tax mbóosóor gi mooy dafa amoon ñu doon tëgg tamit maanaam euh, gaay am ñu demoon seetaane ji ko mu ne nag loolu waxal ne li nga xamante ne moom mooy euh, la nekk fa yàlla moo gën minal lahwi wa minat tijaara ak ci li nga xamante ne mooy yaxantu gi wallahu xayru raziqin buur yàlla nag mooy ki gën ki xam ne moom mooy kii wërsëgalaate ñu koy jàngee ni képp koo xamante ne da ngaa ja da sa jaamu yàlla moo la jaral ba nga ñàkk mbir moo xam ne mbiru alal adduna la borom bi subhaanahu wa taala dana la ko ci loo xamante ne moom mi nga xam ne moom mooy xayru ki nga xam ne moom mooy gën ji aji wërsëgalaate xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah gëna ko indi waat xadis numéro deux mille cinquante-huit quatre ak quatre mille huit cent Muslim indi na ko trois imam trois cent onze imam Ahmad indi na ko trois cent cinquante-six ak quatorze mille neuf cent soixante dix kon ni gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñett ñoo ko indi mooy imam Bukhari imam Muslim ak imam at-Tirmidhi amma imam Abu Dawud imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi wu ko ci rahimallahu al-jamii' mu ne baabu baabu salaati ba'dal jumaati wa qablahaa baabu buntu as-salaati julli ba'dal jumaa ginnaaw al juma wa qablahaa ak lu ko jiitu ànd ak ne imam al-Bukhari rahimahullah di xadis bi muy indi li nga xamante ne moom la ci leeral rek mooy julli ginnaaw ajjuma naka la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon defe loolu li nga xamante ne moom la waaye indiwul lu jiitu li ngir leeral ne maanaam lu jiitu li ñaari mbir moo ci am bu njëkk bi mooy li nga xamante ne moom la sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan julli da ci daan julli lu ko soob maanaam da daan julli rek di di julli moo paree dafa ne nii la yenente daan def sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci def tamit mooy tere gi ñu tere ku naafila bu jant bi jamono ji muy nekk ci diggu njolloor gi loolu ajjuma bokk ci comme ni nga xamante ne noonu la bokk na ci ngëneelu ajjuma yi comme ni ñu ko gisee woon ci jamono ji nga xam ne ci lañ doon gis euh, baabu tabri di du zuhri loolu gisoon nañ ko euh, ci kitaabul euh, ci kitaabul azan wala ci waaw ci kitaabu mawaaqitu salaa ci kitaabu mawaaqitu salaa maanaam ne seral gi ñu war a seral tisbaar te loolu nag mu ne ngir ne euh, bis bu maanaam euh, inna jahannama euh, tu sax tu sajjaru yow waaw noonu daf na am na ci beneen riwaaya inna inna inna jahannama tu sajjaru illa yawmul jumaa maanaam ah, jahannama dañ koy dañ koy xamb maanaam muy waxtu woowu ba mu def bisub àjjuma maanaam bisub àjjuma rek lañ ko dul xamb maanaam kon loolu moom moo tax wax mbir moomu noonu waxtu woowu noonu tere gi ñu tere bu tey naafila maanaam bisub àjjuma bokku ci loolu moom mooy benn ñaareelu mbir mi tamit moom mooy ne dañ ciy julli comme ni nga xamante ne noonu lañ ciy jullee ci tisbaar te loolu mooy comme ni nga xam ne noonu la koy leeralay ci xadis bi amma li ci tegu nag moom mooy ginnaaw gi loolu borom xam-xam yi tamit rahmatullah dañ cee wuute li nga xamante ne moom la fuqaha o hanafiyye rahmatullah alayhim di di di di di def mooy ne ñoom dañu jàpp ne mënef na cee julli ñaari maanaam ñaari possibilités yi ñoo am ci ñoom ci seen biir mooy bu njëkk bi moom mooy ne julli ci ñee ñaari rakka ginnaaw gi nga julli ñeenti rakka waaye comme waaye beneen bi ci moom mooy nga julli ñeenti rakka yoo xam ne doo sëlmal comme ni nga xam ne noonu lañ koy defee suñ jullee tisbaar ba pare ngir nga Hanafi yi rahmatullah alayhim seen julli naafila maanaam mënen ñoom dañuy julli ñeenti rakka yu dul sëlmal euh, te dañ koy julli tamit julli mbooloo ñoom naafila maanaam loolu tamit euh, mat na bàyyi xel ci buntu boobu am na ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñi ci def rawatina fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim ñoom Euh, dañuy wax rek ne maanaam bu fekkente ne julli jooju mën naa ne maanaam nit ki mën na julli lu ko neex comme ni nga xamante ne noonu la noonu la nekkee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma ak nga xamante ne euh, comme moom la ñu romboon ci bi ñuy gis ci ngëneelu sangu bisub àjjuma mooy summa euh, summa wala bokk yu salli ma kataballahu la wala boog maa qaddarallahu la aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu daal di dem bu demee mu daal di julli li yàlla dogal ci moom ba bu imaam bi ñëwee mu daal di déglu nag imaam bi mooy hadith sayyidina Salman bi ñu romboon radiyallahu taala anhu loolu tamit mu ci leeral ne kon julli ji mën nañ koo def maanaam julli ji amul lim ci ajjuma ji boo ñëwee amul lim waaye nag li nga xamante ne mëneef naa julli tamit ñaari rakka comme li nga xamante ne noonu lañ koy defee tamit ata ci tisbaar bi beneen mbir li nga xamante ne moom moo ci tegu moom mooy nag suñu paree ñu julli ñaari rakka comme li nga xam ne noonu la ko sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu melalee ne yenente bi sallallahu alayhi noonu la koy defee wallahu a'lam mu ne qaala bil isnad al-muttasil fi al-kitab li haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom al imam Abu Muhammad al-Kula'i Euh, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi moom euh, rahimahullah di imam di waa Misra génn at génn at le deux cent dix ane année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom mu nekk sëriñam waaye imam Abu Dawud solool na ko ñetti xadis imam at-Tirmidhi euh, solol na ko benn xadis imam an-Nasa'i solol na ko fukki xadis ak ñett kon ni ngi ñu waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ci moom solo nañ ko ay xadiisam ba mu def imaam muslim ak imaam ibnu maaja rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala axbarana maalik te moom imaam maalik ibnu anas ibnu maalik ibnu abu amir al asbahi al-himyari radiyallahu ta'ala anhu muy ñaa xam ne abu abdullah al bi imam waa Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wa salaam moom mi ngi génn adduna adduna 93 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Naafi' muy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar al-Qurashi abu abdullah tamit la mooy daakante la muy waa madina tamit di imam ba rahimahullahu taala génn àdduna cent six jàpp cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith am nekk ci kutubu sitta an abdullah mooy ibn umar ibn khattab an abdullah ibn umar ibn umar ibn al-khattab ibn nufayl Euh, al-Qurashi al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu dëkkoon Makka ginnaaw ga mu nekk tamit mu nekk waa Madina ko ñu gis ne hadith bi waa Madina ñoo ko solo rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn àdduna cent quatorzième année ginnaaw cent jàpp cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, deux mille six cent trente hadith moom mooy musnadam bu bokk ci muksiruna yi ñu ëpp moom mooy ci tegu ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ci ñu ëpp li ñu solowee xadis imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo ci 168 xadis imam al-Bukhari wéetoo ci 81 xadis imaamu Muslim wéetoo ci 31 xadis bu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam bi moom la imam càllale gi moom la imam al-Bukhari tuddee ni mooy asaxul asanid maanaam mooy mooy càllale gi gën a dëgër gi gën wér mooy eh, xadis bu mel ni imam Malik jële ko ci Naafi mu jële ko ci sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam boo xoolee seen eh, Abdullah ibn Yusuf ginnaaw bi Abdullah moom mooy ci ci gënoon a dëgër ci ñu solo Muwatta ci imaamu Malik te kon boobaa tamit ñu daal di gis ne moom tamit mooy bi gën a dëgër te imam al-Bukhari moo ko solo ci moom loolu maanaam kon kenn gënu koo dëgër itam mm. euh, maanaam kon boobaa càllale gi xadis bi nekk càllale goo xam te ne kon ci càllale gi gën a dëgër la mu ne anna rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yu salli daan julli qabla zuhri lu jiitu tisbaar rak'atayni ñaari rakka wa ba'daha ginnaaw tisbaar rak'atayni ñaari rakka wa ba'da al-maghrib ginnaaw tis timis rakatay ne ñaari raka fii bayti yii ci këram la ko daan jullee nag maanaam mooy bu daan da laataa muy ñëw ci jàkka ji da daan julli ñaar rakka ci këram dooga ñëw bu jullee ci jàkka ji du naafi la waa day julli ñaar rakka maanaam euh, ñe day day julli tisbaar bu paree mu dem julli ji ñaari rakka euh, ginnaaw gi tamit takkusaan noonu nee na takkusaan amul maanaam takkusaan lii li leen tuddee Euh, li ñuy euh, sunanul li ñuy bi maanaam mooy li nii euh, maanaam mooy ñaari rakkaay fajar ñaari rakkaay laata tisbaar ñaari rakkaay ginnaaw takusaan ñaari rakkaay ginnaaw timis ak ñaari rakkaay ginnaaw gee muy fukki rakka am na tamit ñu ci yokk ñaareel moom mooy ginnaaw takus takus tisbaar bi la ñuy def ñeenti rakka mu nekk kon fukki rakka ak ñaar maanaam loolu moom mooy sunanul rawaatib bi. Euh, yooyu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da leen a takkoo woon maanaam loolu moom la ñu tuddee sunanu rawatib dégg nga euh, loolu euh, moom ci biir këram nag waaye këram la ko daan defee daanu ko defee ci jàkka waaye mu ne wa ba'dal isha ginnaaw gee tamit rak'atayn ñaari rakka la daan julli wa kaanate nekkoon na koo xamante ne laa yusalli daanul julli baadal jumu'ati ginnaaw ajjuma hatta meta yoon sarifa mu daal di delluwaat fa yusalli mu julli rakkaatay ni ñaari rakkaat loolu nag moom tamit indi na beneen wax ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam mooy ginnaaw ginnaaw gi lii moo tax euh, maanaam ñi nga xamante ne comme Maliki yi rahmatullahi alayhim dañuy sopp ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, maamum yi ñoom mën ñëw julli ci jumaat gi ay naafila waaye ginnaaw bi imaam bi génnee ginnaaw bi imaam bi demee hmm. amma imaam bi nag moom dañoo sib ci moom muy julli ñaari rakk maanaam muy julli foofu naafila ngir ne dañuy bañ tamit ne ñu ñu awaame yi jàpp ne euh, ñaa maanaam naafila googu muy def foofu ñaar raakaay wala ñeenti raakaay yu mu mën a def foofu day remplacer tisbaar ki nga xamante ne moom lañ julliwul maanaam loolu yëpp maanaam ngir daw lu mel noonu wallahu ta'ala a'lam amma ci sunanu rawaati bi dañ ci ñëw ngir ne am na a spécial ci ci pour moom hadith bi imam al-Bukhari na ko indiwaat hadith numéro mille cent soixante-cinq mille cent soixante-douze ak mille cent quatre-vingts imaamu Muslim in ko hadith numéro sept cent vingt-neuf ak huit cent quatre-vingt-deux ñetti yoon imaamu Malik indi na ko hadith numéro quatre cent cinquante-neuf imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille cent vingt-sept mille cent vingt-huit mille cent trente mille cent trente-deux ak mille deux cent cinquante-deux imam imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 425 432 433 521 522 551 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 873 992 1427 1428 ak 1429 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1130 ak 1131 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon dañu gis na ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko ah, rahmatullahi ala jami mu ne baabu qawlillahi taala fa ida qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah baabu buntu ngi ni baabu buntu qawlillahi wax buur yàlla bi taala aji kawe ji ne fa ida qudiyati bu ñu jeexalee as-salaatu julli gi fantashiru maanaam bu julli gi def fantashiru ta tasaaroo leen fil ardi ci suuf si wabtahu te ngeen sàkk min fadlillahi ci ngeneelu yàlla gi maanaam lii linga nga xamante ne moom la aaya bii di wax moom la am lu muy leeral maanaam ngir ne aaya bi li nga xamante ne moom la wax mooy ne maanaam li ñu tudde ak amru ba'da nahi tufidul ibaha maanaam wala yufidul ibaha loolu qaa'ida la boo xamante ne euh, loolu nag boroom xam-xam yëpp dañ cee ànd ba mu def fuqaha zahiri rahmatullahi alayhim maanaam mooy al amru ba'da nahi yufidul ibaha maanaam mooy bu ñu teg joxee ndigal ginnaaw ba ñu teree dara bu boobaa loolu day tegtale ak dagan maanaam loolu lay tegtale mooy ne comme du comme ni awaam yi déggee mbir mi maanaam ne alxuraan nee na bu julli gi jeexee rek tasaaroo leen ci kaw suuf si nga xam ne dañuy sëlmal rek gaa yi dem wala boog dañuy sëlmal a ñu naan bon toog ci jàkka ji baaxul nangam nangam loolu amul kenn ku ko wax maanaam loolu daa war a leer loolu moom waxu waxu waxu awaam yi rek la te li ñu gën a yéeme mooy léeg-léeg nga gis koo xamante ne maanaam dañ koy mën a tuddee ab ustaas ci li ñuy wax wala ab imam wala ab sëriñ ci seeni wax ñoom ba pare muy wax genre wax yu mel noonu naan ñëw naan toog ci jàkka ji nangam baaxul nangam loolu naka lan mën a waxee loolu ne jàkka ji moom mooy këru jullit ñi fële lépp li am solo ci jullit ñi lañ ko mën a defee amul gën a sell jàkka ji nga ni toog ci jàkka ji ginnaaw bi ñu baaxul loolu nan lan ko mën a waxe yàlla ñu yàlla sàmm dégg nga li nga xamante ne kon moom mooy fii mi ngi mel ni comme li nga xamante ne noonu la alquran wax wa iza halaltum fasadu maanaam mooy ñi nga xamante ne dañuy aji ji dañ leen di tere rëbb waaye borom bi subhaanahu wa ta'ala ne leen soo leen génnee ci xar xar euh, armal gi rek maanaam mooy léegi euh, génn ngeen ci aji fasadu dem leen rëbbi maanaam loolu tëkkërawul ne képp ku aji rek saa yu paree aji rek faaw daa war a dem rëbbi ji déedéet li muy tekki mooy ne rëbb ci dana dagan ci moom voilà comme ni nga xamante ne tamit noonu la waxee ne fa iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah maanaam bi muy wax jigéen ñi ne dafay xaraam nit ñi góor ñi seen boroom kër yi jote ak ñoom su fekkente ne dañuy gis seen mbaax yi mu ne suñu sangoo farata nag na ngeen dikkee leen fi leen yàlla digale maanaam mooy mën ngeen a jote ak ñoom loolu tegtalewul ne maanaam nit ki bu amee soxna faw fu soxna si sangoo farata rek maanaam daa war a euh, <laughs> gin maanaam maanaam daa war a déedéet maanaam li muy tegtale mooy dagan na maanaam mooy lañ la tere woon léegi demal defe ji ko mooy léegi dagan na comme tey bu ñu la woon saa toogal fi bu fi jógee ñu ne la waa léegi demal maanaam demal tegtalewul ne li muy tegtale mooy léegi man ngaa dem loolu lay tekki maanaam loolu moom mooy euh, aaya bi loolu lay tegtale mu ne te na ngeen sàkk ci ngëneelug yàlla gi ngëneelug yàlla gi nag maanaam lépp ci la bokk comme lañ la tere woon moom mooy dinga fii borom bi subhaanahu wa taala alal du dagan ngëneelu yàlla la ko tuddee maanaam fadlullah la ko tuddee wala boog mboolem yeneen mbir yi nga xamante ne xeetu jaamu yàlla la maanaam nit ki tamit day dugg ci biir ngëneelu yàlla gi waaye fii muy leeral ne al maanaam am am gi ak lépp ci la bokk mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Sa'id ibnu abi Maryam muy abu Muhammad Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim ñu gën a siiwee ci ibn Abi Maryam euh, al-Jumahi rahimahullahu ta'ala gane adduna euh, cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari solo ci moom quarante hadith imam euh, Muslim maanaam solool na ko ñaari hadith imam Abu Dawud solol na ko ñeenti xadis imam At-Tirmidhi solol na ko ñaari xadis imam An-Nasa'i solol na ko e, ñaari xadis imam Ibn Maaja solol na ko ñetti xadis maanaam bu ñu nee solol na ko ak soloo na ko ñu ko gën nañ koo fàttali maanaam soloo na soloo na ci moom li mu teg mooy rawaa anhu amma rawaa lahu solol na ko maanaam li muy tekki mooy dafa soloo ci maanaam du sëriñam direct maanaam dafa dafa soloo ay xadisam loolu lay tekki dégg e, Euh, kon moom euh, dañ gis ne kon ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Abu Ghassan te moom mooy euh, Muhammad ibn Mutarrif ibn Dawud Abu Ghassan al-Laysi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci waaye nekk koo xamante ne Asqalaani la maanaam Asqalaan ci Palestine foofu la dëkkoon rahimahullahu ta'ala mooy xadisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala haddathani Abu Hazim te moom mooy Salamatu ibn Dinar euh, Abu Hazim al-A'raj euh, génn àdduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadisam nekk ci kutubu sitta comme ni nga xam te noonu lañ ko gisee woon bu bëri loolu solo ci Sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu ci moom sax la solo mu ne an Sahl mooy Sayyidina Abu Abbas wala Abu Yahya Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu génn adduna quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadis am nekk ci kutubu sitta li nga xam ne moom lañ ko solo lépp moom mooy cent trente-huit xadis yoo xam ne trente-neuf xadis moom moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi fii mu ne no qaala nee na kaanat nekkoon na fii naa ci ñun imra'atun ab jigéen maanaam lu ko xam ne taj'alu dana def ala euh, ar ar arbia ci euh, maanaam euh, arbia fi maanaam ci ndabam yi ci fii mazra'atin Euh, wala boog ci euh, toolam yi toolam yi fii mazra'atin boo xamante ne lu mu saxal a gàncax la boo xam ne laxaa ñeel na ko silqan silqan moom mooy euh, comme xeetu poire la maanaam mooy ay xeetu lu ñuy samp la maanaam ñam yi ñam la yoo xamante ne comme genre nawet lay doon nawet poire maanaam genre ñam bi yooyu lay doon mu ne fa kaanat mu nekk iza kaana su nekkee yawmu jumu'atin bisu àjjuma tanza'u day daal di buddi usula li nga xam ne mooy datt ak silqa bu silqa bi bu ko daatjat dindee fa tajaaluhu mu daal di koy def fii qidrin ci ndabam suma topp tajaalu mu daal di def alayhi ci moom qabdatan ak ñëpp min sha'irin boo ci ah, sha'ir mooy orge mooy orge boo xam ne toj xaruxaa da ko daan dëbb maanaam mu daal di koy jël def ko ci maanaam noonu la ko daan toggee dégg suma topp Euh, dégg nga mun a fatakunu bu ko defee mu nekk usulu silk dattu li nga xam ne moom mooy cosaanu silk yi araqahu mu nekk comme xeetu euh, ndawalam rek mu nekk ndawal li rek comme li ñuy jëlee xeetu togg yooyu nga xam ne comme masalan ñambi bi mooy nekk ndawal le maanaam xeet yooyu la waaye bii ba moom lu lu lu après day def orge yi nëbug orge rek lay jël dugal ci biir mu daal di koy ñor comme genre wu ay xeetu kii lay doon rek euh, togg waaw xeetu ruusi mais togg bi bi gaa yi di def euh, surba xeetu surba yooyu lay doon dégg nga kun naa waaye suuf que fii du am yàpp nag mu ne ma kun naa waaye ñu nekk waa mu nekk ñu nekk kon ñoo xam ne nan farifu dañ daan jug dem nag min salaatul jumaati dañ daan juge min salaatul jumaati ci jullit àjjuma fanu sallimu ñu daal di nuyu alayha ci moom fattu xar fat fatu xarribu bu ko defee mu daal di jege jegeñal zalika taamu boobu la ñam ilay naa jëm ci ñun maanaam ñun saa ñu daan jóge ajjuma moom daf daan loolu la daan ajjuma ju ne la daka daan togg nag maanaam ngir ñun ñu lekk ci maanaam loolu ne maanaam même sarax maanaam nit ki buy def lu baax maanaam même bu dee lu la ngir ne xam nga yi bokkul ci yi nga xamante ne al maanaam lu bari la ci moom waaye lii daf ko dafa nekk rek loo xamante ne daka daan def euh, mu nekk lu baax te xeebu ko woon comme li yeneen bi waxoon nag sallallahu alayhi wasallam ittaqullaha walaw bi shaqqi tamra maanaam ragal leen yàlla donte ci euh, maanaam ak xaru tàndarma ngeen di saraxe maanaam ngeen di joxe loolu tamit lu mën a jariñe la dégg nga mu ne fat nal àquhu bu ko defee ñu daal di koy euh, euh, <laughs> ñu lekk ko maanaam euh, ñu ñu surtout que maanaam ñu ñu ko ko ñu mbàcc ko dégg nga wakkul naa te nekkoon nañ ñoo xam ne na sax naa dañ daan mébét yow ma jumaati bisu àjjuma li taxaw li ta'aziha ngir ñamam ga zalika loolee maanaam ngir ñoom ci jamono yooyu ñàkk giñ nekk yoon maanaam ñàkk am giñ nekk woon am wala dañ daal bëgg ajjuma jot bañ jox leen affaire affaire boobu noonu ah dégg nga nga loolu euh, moom mooy euh, te lii li tax mu wax ko moom mooy lii tax mu indi xadiis bi fii mooy ne ginnaaw ñoom daal ñu fa dem lu dul ñu julli ajjuma ba pare maanaam kon bu julli jeexee mën ngaa daal di dem nag continuer nag ca la nga nekkoon mm-hmm. te bu boobaa yamatul ci commerce ba nga daan def waaye dem wuti ji wërsëg wala wuti ji loo lekk loo dundee loolu tamit baax na ci donte luñ lay may la ak yu mel noonu dégg nga loolu moom moo tax kon euh, moom lay wax nii euh, moo tax mu indi euh, xadis bi fii nii wallahu taala alam xadis bi imam Bukhari moom moo ko solo ci waa ashaabu kutubu sitta indi na ko xadis numéro 941 2349 5403 ak 6200 48 euh, dégg nga kon ñi ci def ci waa ashaabu kutubu solowuñu ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdullah ibn te moom mooy ibn Qa'nab al-Qa'nabi di Abu Abdurrahman al-Qa'nabi al-Haarisi di Madani thumma Basri rahimahullahu ta'ala bokk ci ñi daan ànd ak moom la daan wax ne moo gën ci nit ñi maanaam moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt jàpp deux cent vingt huit ñoom année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu ne haddathana ibn abi hazim ni mu tuddoon nag mooy abdul aziz ibn salamata ibn dinar abdul aziz moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abu tamam mooy daakantalam imam waa madinatu munawwara moom bi muy génn àdduna sax ci jumaa ja la génn àdduna maanaam fekk mu sujjóot moom euh, rahimahullahu ta'ala di doomu sey euh, al imam salamata ibn dinar bi ñu doon tudd abu hazim tabi'i bu mag boobu rahimahullahu ta'ala moom kon ay xadis tam ñu ngi ci kutubu sitta abi mu jëlee ci baayam mooy sayyidina Sahl ibn Sa'd muy euh, sayyidina Abu Hazan Salama ibn Dinar al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma mu an Sahl muy sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'di radiyallahu anhu bi hada ci lii wax léegi te moom mooy xadis bi ñu tudd léegi maa ngi dafa indiwaat jëmmi xadis bi indi waaye daf ko indi ak càllale bu wuute boo xamante ne bii paa bu njëkk bi ci imaamu Euh, Abu Ghassan la jaar euh, waa Madina ñoom ñoo solo xadis bi tamit waaye ñaareel bi moom mooy ci euh, moom Ibn Abi Hazm Abdul Aziz Ibn Salamah ibn Dinar ci moom la jaar loolu la wax ne mu ne bi hada mu ne waqaala mu tekki ne waaye dam cee teg ne wamaa kunna te nekkuñu woon ñoo xam ne naqiilu dañ daan noppalu mooy sieste wala nataxaddaa te daanuñu añ illaa lu dul ba'dal jumu'ati ginnaaw ajjuma maanaam ne ñoom kon buñ daan jamono jooju lañ naan añ moo xadis bii nag bokk na ci xadis yi xanaabila yi jëfandikoo rahmatullah alayhim bi sukkandikoo ngir wane ne ajju moom ñoom mënef nag a julli laata ak jant bi jeng ngir añ heure daan def maam ay onze heures midi lañ daan añ euh, waaye nag li nga xamante ne moom la yeneen borom xam-xam yi tontu rahmatullah alayhim mooy ne loolu du sart ci añ maanaam loolu du ci sart te euh, xaylula tamit maanaam mooy li nga xam ne mooy seet si bi tamit mëneb na koo def ginnaaw bi jant bi jéngee maanaam te loolu yëpp day tegtale ne euh, kon euh, waaye kon loolu bu boobaa euh, te dayoor sax ñun nga ni ñun gis nga ñun ni ñu la voilà dégg nga <laughs> voilà léegi li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi lii mooy bi ngir leeral ci ne ginnaaw loolu mën nañu maanaam dem wuti ji yeneen maanaam yi ñu war a def yëpp mën nañu koo def li tax nag lii tamit day wane yitte gu saxaaba yi radiyallahu anhum doon yitte woo ajjuma ngir ne bu fekkente dañoo waroon a teel a xëy dem julli ci juma maanaam ngir bokk ci ñiy saraxe ñi jox am tiyaaba yi ñi saraxe gëléem wala nag wala yu mel boobaa du ñu mën a jot a añagum maanaam moo tax te du ñu mën a noppalu tamit ci seen bés yi waaye dañuy teel dañuy teel a dem waaye ginnaaw ajjuma nag mboolem li xam ne moom la ñuy sàkk ñu wut ko moo tax imam al-Bukhari indi ko fii ne bu julli gi jeexee nag mën ngeen tasaaroo ci kaw suuf si nag ngeen sàkk ci li xamante ne moom mooy gëneelu yàlla gi wallahu ta'ala a'lam eh, hadith bi eh, gis nañ ko léegi moom lañu eh, romb nii mooy hadith 938 bi wala boog moom lañu war a gisi ji tamit ci kanam insha allah taala imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal teg na baabul qaa'ilati ba'dal jumaa wala waaw taxit ta ta xadis bi maanaam ci riwaaya bi ni imaam al-Bukhari donc il naa neuf cent quarante et un kon deux mille trois cent euh, quarante neuf cinq mille quatre cent trois six mille deux cent quarante ak six mille deux cent 79 imaamu Muslim inna ko xadis numéro 859 imaamu Abu Dawud inna ko xadis numéro 1086 imaamu euh, euh, At-Tirmidhi inna ko xadis numéro 525 imaamu Ibn Maaja inna ko xadis numéro 1099 imaamu Ahmad ibn Hanbal inna ko xadis numéro 22847 kon nañu gis ne waa sahaabu kutubu sitta ñu nañu ko boobu imaamu Sunan ba mu def imaam Ibn Maaja rahimahullahu ta'ala moom moo ko indi eh, imam an-Nasa'i bokk imam an-Nasa'i moo ko indiwul maanaam ci riwaaya bii nii maanaam yokk ci ne wa ma kun ma kunna naqilu wala nataqadda illa ba'dal jumu'a mu ne baabul qaa'ilati ba'dal jumu'a baabu buntu al qaa'ila ah, noflaay noppalu maanaam mooy sieste ba'dal jumu'ati ginnaaw ajjuma maanaam gis ni sieste dafa bokk ci li nga xamante ne mooy aaday jullit ñi maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama ne woon xiiru fa inna shaytaana laa yaxiiru dee leen di seet parce que seytaane moom du maanaam euh, loolu <laughs> mu bokk ci aaday jullit mu bokk ci li yonent bi di digle sallallahu alayhi wasallam ngir ne day yokk nit ki doole euh, maanaam mu am dëgër waaye nag euh, wallahu subhaanallah léegi Euh, aada la boo xamante ne ci lu bare bëri bëri léegi ci jullit ñi dañ koo neenal dégg nga euh, loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa def tamit maa mu bokk ci aada yi nga xamante ne mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ci ni dafa concerné mbir yi xew àjjuma ngir ne bu fekkente ne da nga seet ci jamono ji nga xam ne ci la julli jumaa ji waroona am boo muytul doo doo dem julli ji moo tax nag mu ne la bu dee julli ajjuma la nag na nga seet gaa mais xaaral ba ajjuma romb maanaam ba julli jumaa ji romb looloo gën a wóor dégg nga moom lay wax ni ma qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaab li haddathana Muhammad ibnu Uqbata ash-Shaybani muy Abu Abdullah dañ koy Abu Ja'far ash-Shaybani di waa Kufa rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam imaam al-Bukhari rek moo ko solo mu nekk sëriñam te fii rek la ko indi. Ah, maanaam dootuñu ko gisati rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abu Ishaq al-Fazari ah, moom mooy Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Harith al-Fazari al-Kufi ash-Shami rahimahullahu ta'ala di waa Kufa ginnaaw ga mu nekk waa Sham Euh, ginnaaw ga mu nekk waa Masif euh, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 185 maanaam ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis am ñu ngi ci kutubu sitta an Humayd te moom mooy at-Tawil rahimahullahu ta'ala Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil di waa Basra rahimahullahu ta'ala Abu Ubayda ak Abu euh, Ubayd dañu ko Abu Ubayda al-Khuzaa'i rahimahullahu ta'ala génn àdduna 143 maanaam ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta mu ne an mu ne annahu qaala sami'tu dégg naa Anas mu sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr Zamzam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam di Abu Hamza di waa Madinatu Munawwara ginnaaw gi mu nekk waa Basra radiyallahu ta'ala anhu euh, moom mu nekk tamit maanaam musnadam yaakaar naa ñu ngi ko doon gis tey jii maanaam musnadam nekk 2286 euh, hadith imam Bukhari imam Muslim dëppoo ci 180 hadith imam Bukhari wéetoo ci 80 hadith imam Muslim wéetoo ci 90 hadith hadith Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne dégg naa ko yaqulu mu naan kun naa ñun nu bakkiru dañ daan teel a dem ilal jumaati dem ci ajuma maam gis nga muy dëgëral ne kon euh, li nga xam ne moom mooy hadith sayyidina Sahl ibn Sa'd bi radiyallahu anhu kon xanaa xanaa bi lay dootu ñu mën a sukkandikooti maam dañ daan teel a dem juma ah? dañ daan mën a teel a dem julli ci juma ngir euh, ngir ngir ngir ngir ngëneel yu mag yi nekk ci juma ci ngëneel googu mu ne summa topp naqiilu ñu dem sieste maanaam dégg nga loolu moom lañ daan def kon euh, maanaam lu ñu mën a def dañ daan julli jumaa ba pare lii tamit hadith bi kon lii tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii leer na tamit walillahi alhamdu wal minna wallahu a'lam ah, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwoon na hadith bi hadith numéro 905 romboon nañ ko dina ko euh, euh, maanaam jeex na doon ñu ko gisat hadith bi jeex maanaam moom tamit romb lañ ko bokk na ci xadis yi nga xam ne dootu juleen gisati imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 1102 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 13489 kon waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari imam Ibn Maaja rek ñoom ñoo ko indi amma imam Muslim imam At-Tirmidhi ak imam uh, Abu Dawud imam ak imam An-Nasa'i ñoom ñu ñëpp kenn indiwul ko ci rahimallahu al-jami' mu ne wa qaala bil isnad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Saïd ibn Abi Maryam romb nañ ko léegi mm-hmm. non qaala haddathanaa Abu Ghassan romb nañ ko qaala haddathanii Abu Haazim romb nañ ko léegi an Sahl ibn Sa'd te moom mooy as-Saa'idi radiyallahu muy jëmmi xadis bi nga xamante ne moom la ñu romb imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon ko maanaam indi woon ko maanaam ci riwaaya bu njëkk bi bi nga xamante ne moom lañ ko gis xadis numéro neuf cent trente euh, neuf cent trente-huit indi yaatal ko leer mu nekk lu yaatu fii mu indiwaat ko. mu nekk loo xamante ne dañ koo tënk maanaam mu ne an sadi sadi radiyallahu anhu qaala mu ne kunna nekkoon ne ñu salli daan julli ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi bi aljumaata bisu àjjuma ah ah bii bii bii mooy bi bi ñu romb léegi waaw bii bi ñu romb léegi la waaw waaye euh, bu Seydina Anas bi radiyallahu anhu la gën a jege maanaam même càllale ga la mais beneen xadis la voilà dégg nga mu ne kun nekkoon nañ ñu salli doon julli ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aljumaata julli aljuma summa topp takuunu mu nekk alqaa'ila mooy sieste gi dañ ko wax qayluula ah waaw waaw voilà mooy sayyidna Sahl ibn Sa'd ibn Sa'id bi ñu romb sauf que càllale gi dafa wuute ko jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Qanab al-Qanabi mu jëlee ko ci euh, euh, ci Abdul Aziz ibn Abi euh, ibn mu jëlee ko ci baayam Salama ibn Dinar te mooy Abu Hazim mu jëlee ko Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi sayyidna Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala fii mu jëlee ko ci Sa'id ibn Abi Maryam mu jëlee fii voilà muy mu jëlee ko Abu Ah, mu jël ko ci Abu Hazim sa mu jël ko sayyidna Salim ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu moom mooy effectivement hadith neuf cent trente-neuf bi tamit loolu la wallahu a'lam romboon nañ ko hadith bi moom mooy hadith bi mujj ci kitaabul jumaa maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala comme si daf lay wax ne la ajjuma def ci yitte gi nga war a def yëpp après nga seet maanaam defal c'est comme si dana la ajjuma gi boo xëyee ba bi ngay kii defal yitte yëpp parce que ajjuma gi am na ngëneel yu ci nekk am na lii am na maanaam lu nekk mu wax la ko comme ni ko alquran indee yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis-salati yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah def leen def leen yitte daw leen ci seen ay yéene seen xol seen xol ñépp na jublu ci loolu ngeen bàyyi lépp wa zaru bay'a ja bàyyi leen njaay mi njënd mi lépp waaye rek fa iza qudiyati s-salatu maanaam comme ni aaya bi toppalante moom noonu la wax léegi nag ci diggante bi li nga war a waajal li nga war a def yëpp mu indi ko ba pare man sama léegi nag xaylu la gi maanaam mën ngaa dem nag soo paree ci loolu mën ngaa dem tëri nag léegi maanaam mën ngaa dem noppalu ko ci <laughs> voilà maanaam imam al moo tax loolu bokk ci ci saa bi yëpp nag noonu la ko defee maanaam boo seetloo daa iman xadis bi muy mujjee indi ci bunt bi tout le temps day am benn mbir bu mu bu mu lay bëgg a wax ci biir ci mbir moom wala boog xadis euh, bi ak bunt bi yi muy mujjee indi tout le temps day am loolu imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala nee na kitaabul jumu'a lamboona ci ay xadis yu ñu yëkkati ci juróom-ñaar fukk juróom-ñeent maanaam soixante-dix-neuf xadis yoo xamante ne dañ dañoo jokkaloo maanaam wala boog li ci jokkaloo moom mooy juróom-benn fukk ak ñeent soixante-quatre ñoo ci jokkaloo ñoo nekk moom suuf mu'allaq yi ak mutaabaat yi nga xamante ne dañuy ñëw ci ginnaaw yeneen xadis yi yooyu fukk lañ ak juróom quinze xadis lañ yi nga xam ne ñoom ñoo ci baamu ci li nekk fii ak yi nga xam ne ñoom ñoo yi ci weesu moom mooy fanweeri xadis ak juróom benn trente-six xadis li nga xamante ne ñoom euh, boo jëlee ñoom kese euh, mooy ñeent fukk ak ñett ñoom ñoo fi nekk te baamuwuñu maanaam buñ jëlee yi baamuwul kese teg dinañ gis ne ñeent fukk lañ ak ñett ñoom ñëpp nag dañoo jokkaloo te ñoom ñëpp imaam muslim dëppoo na solo xadiis yooyu ak imaam al Buxaari ba mu def euh, xadiis Seydina Salman bi radiyallahu anhu ci sangu gi mooy euh, ak def euh, kii diwu diwu diwu bopp bi ak gëttu gi mooy xadiis boobu ñu romboon ne boo amee diw tamit nga yokk ko ci ak yu mel soo amul diw nga jël sa diw waa kër waa kër gi euh, hadith euh, bu Seydina Omar bi radiyallahu anhu mooy bi nga xamante ne soxnaam si da ko daan topp ngir dem julli ji bam naan ko da xam ne danaan ànd ak moom juma mu naan ko yow yaa ngi nii xam nga ne Omar daa fiir boo pare ngay ñëw mu ne ko dama ko lu tere lu tere mu tere ko hadith boobu Euh, ak xadiis sayyidina Anas bi radiyallahu anhu bi muy wax naan julli àjjuma ñu ngi ko daan def bi jant bi jéngee boobu tamit imaam al-Bukhari rek ko solo imaam solo wu yii ñuy tudd nii ak xadiisam nga xamante ne moom lay wax ci xadiisu noflaay bi mooy bi ñu romb neuf cent quarante bi maanaam naan dañuy julli àjjuma topp ñu dem noppalu bi comme ni ñu ko gisee ak xadiis bi nga xamante ne moom la daan wax naan Eh, kaana iza stadda al barru bakkara bis salaa su tàngoor wi taree da daan teel a julli waaye su tàngoor ma taree da daan teel a julli waaye su tàngoor wi taree da daan yéex a julli juma xadis boobu tamit imaam al rek moo ko solo imaam Muslim solo ak xadis sayyidina Abu Abs radiyallahu ta'ala anhu boobu tamit eh, mooy xadis bi naan eh, dégg na Yonent bi sallallahu alayhi manah barrat qadamaahu fi sabilillahi xadis boobu ne ku ku pënd tànkam pënd ci yoonu yàlla ne yàlla dafay dafa ah dafay daf koy xarama wallahu naar yàlla da koy xaraamal ci sawara xadis boobu tamit romb maanaam imaam al-Bukhari rek moo ko imaam Muslim solo ko ak xadis sayyidina Sa'ib ibn Yazid bi radiyallahu anhu ci bi ñuy noddu bisub ajjuma ñu wax ci wàllu noddu bisub ajjuma gi ak xadis sayyidina Anas bi Euh, radiyallahu anhu bi mu wax ci euh, maanaam ci lompoñ gi ak xadiisu Seydina Amr ibn Taghlib bi radiyallahu anhu bi mu naan euh, mooy mooy bi naan am na sarax waa inni akilu ak waaman maanaam am na ñoo xamante ne waa am na ñoo xamante ne dama leen di jox waa ñii ma xañ leen mooy xadiis boobu ak xadiis Seydina Abdullah bi nga xamante ne moom lay wax naan pour ñi di noppi julli àjjuma maanaam ñu naan noppi leen ah xadis boobu ak xadis Seydina waaw bii dénkaane nopp noppi bokk ci bisub àjjuma ak xadis Seydina na ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu bu mujj bi ci euh, xissa ndaw si ak noflaay gi ginnaaw àjjuma amma yi nga xamante ne ñoom ñooy waxu saxaaba yi radiyallahu anhum ak taabi'iina yi am na ci fukk ak ñeenti asar fukk ak ñeenti lañ ci wax yi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu anhum Euh, ak taabi'i radiyallahu ta'ala anil jami' kon ñu gis ne euh, loolu moom mooy li ñu gis ci ay xadis ni euh, imam hafiz ibn hajar waxe rahimahullahu kon julli ajjuma dafa am ay ngëneelu boppam ak bisu ajjuma ci jëmmi boppam te dafa nekk loo xam te ne màggaayam borom subhaanahu wa ta'ala noonu daf ko wutal ba ba ñu tuddee ko yawmul masjid ajjana bisu dollente gi lañ ko tuddee ngir ni ci la nit ñi di dajeeg borom bi subhaanahu wa taala di joxante rendez-vous ak borom subhaanahu wa taala am na marché bu nekk àjjana nga xam ne suuqu fu war la tudd marché la boo xam ne ay image ay forme rek lañ fay jël nit ñi bu ñu génnee dem jëli gi dañuy dem forme bu ñu bëgg jël ñu indi ko bu ñu dellu see seen soxna yi dañuy yéemu ci taar gi ñuy àndal ak jiir yu rafet gi ñu àndoon ngir ne marché ba ku ci bëgg de maam ku bëgg jël ne forme bi man nii laa bëgg noonu rek jël forme bu sopp mhm. maanaam noonu lañ la ñuy def te loolu noonu yooyu yëpp daje ci àjjuma muy teraange yooyu mooy ne àjjuma jouru fête bu mag la te comme jouru fête bu mag la jouru fête la tamit ci ñun te jouru fête nag ci jullit mooy jour boo xamante ne jaamu yàllam daf ca yokku te mooy yàlla bakkaaram yu daf caa wàññeeku wala amu ci loolu mooy jouru fête ci jullit mooy ayib euh, daje nag bi ñuy dajeeg borom bi subhaanahu wa maanaam bu ñu jugee dem julli juma dem dajeeg borom bi subhaanahu wa imaam bi taxaw taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi ko bu mag bi waa dëkk bi yëpp daje wala boog lu bëree bëri ci dëkk bi maanaam ba limite yi ñëpp daje loolu tamit day tegtale ñi nga xamante ne noonu la jullit ñi war nekk benn noonu lañ war a ànd noonu la ñu war a wane tamit ne ñoom dañoo nekk benn te dañoo war a am doole waaye dajaloo googu maanaam loolu yëpp lay wër di lay symboliser te loolu yëpp lay lay indi te it bis la boo xamante ne euh, borom subhaanahu wa ta'ala yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci xiirtal ñi ci jàng saar bu mel ne suuratul kahf te boo xoolee saar boobu saar la boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala daf ci dëxëñ maanaam. nit ñu sell ñu mag ñi nga xamante ne yàlla lañ dem daje jël ku mel ni ashaabul kahf ah juróom-ñaar juróom-ñaar ñooñu ak ak seen xaj bi ak ar-Raqiim ñi nga xamante ne moom la ñu nekk ci seen xuntu bi dem dajeeg borom bi subhaanahu wa taala ci seen xuntu bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy kenn ci borom tool yi ki nga xamante ne moom yàlla rek ko yitteeloon am am amul woon alal mais yàllaa ko yitteeloon ak ku mel ni Seydina Xadir ak Seydina Musa alayhi salaam Seydina Musa dem dox mu jaraloon ko mu dox juróom-ñett fukki at su jaroon ngir tase kan Seydina Xadir alayhi salaam ngir jëlee ci moom xam-xam yoo xamante ne ilmul laduni la xam-xam bu jugee ci yàlla kese la hmm. maanaam ak Seydina Zulqarnayn ak maanaam borom subhanahu wa ta'ala ubbi gi mu ko ubbi yeneen suuf yi nga xamante ne awaam yi amuñu ci accès yooyu yëpp di wane ni bis bi nga xam ne ci la ñuy jàng saar bi bis la boo xamante ne maanaam yëpp nit ki mën na ko ci am ci bu fonkee bis bi yàlla giñ ciy def fonk nañ koy doxal xanaa gisuloo ni saar bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu daan xëyee bis boobu mooy sóoratu sajda bu ak sóoratul insaan saar yooyu yëpp dañ ciy wax màggaayu toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa ak ngëneelu doomu aadama ak ni ko borom subhaanahu wa ta'ala dëxëñaale ak ay leer ak ay mbooti borom bi subhaanahu wa ta'ala rawatina jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy ibaadullahi nga xam ne ay nan bi biha ibaadullahi nga xam ne ñooy bëri jaamu yàlla yi ak ni nga xamante ne noonu la ñu ràngoowee mboolem li nga xamante ne moom mooy mbooti alquraan yi moo tax muy jeexale bi muy melal seen seen mbir yi mu ne inna nahnu nazzalna alayka al-qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman aw kafura wadhkur wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila maanaam mu joxe ci ay directive yoo xamante ne yëpp day tax nit ki di dajeeg boromam subhaanahu wa taala ndax xanaa gisoo ne baatu al-jumu'a mi ngi jóge ci jamaa waaye mi ngi jóge ci al-jam'u bii tekki dajale ni que bisub àjjuma nit ki bu taxawee ci biir mbooloo mi moom kese lay représenter yeneen jullit yëpp waaye yeneen jullit ñëpp dañ koy représenter moom et que dafa war a gis boppam ci biir jullit ñëpp jullit ñëpp gis boppam ci moom gis seen bopp ci moom maanaam loolu cohésion boobu yooyu tamit dañ koo soxla waaye surtout spirituellement nit ki yëg ne moom taxawee na taxawaayu mboolem yeneen jaamu yàlla yi loolu yëpp dafa nekk ci ngëneel koo xamante ne dafa am nekk ci bisu àjjuma boo xamante ne nit ki daf ko war a bàyyi xel moo tax su xëyee àjjuma nit ñi nga xam ne seen xol dafa sell yépp suñu xëyee bisub àjjuma dinañ yëpp ni bis bii bis bu spécial la te dinañ yëpp màggaayu bis bi ak sell te gi rawatina nag bu ñu demee ba ca gannaaw ga maanaam wabtahu min fadlillah imam al-Bukhari leeral na ko rahimahullah waaye gannaaw loolu yëpp wazkurullaha kasiran mooy waxtu bi nga xamante ne mooy diggante tisba takkusaan bi ak timis bi foofu tudd leen yàlla du bari